kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci dernier xadis ci buntu bi voilà dernier xadis allah muy xadis six cent soixante-dix-sept juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innakum satahrisuuna ala al-imaara wa satakuunu nadaamatun yawma al-qiyaama rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon al-imaam An-Nawawi kuy alhamdulillah mu indi hadiis bu mujj mu ne wa an Abii Hurayrata hadiis bi mu ngi koy jële ci baayu mu muus mu ndaw mi muy Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu ko joowoon ca Yaman anna rasulallah keni ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neena innakum dëgg-dëgg yéen sa tahrisuuna ala al imaara di ngeen xëri amagul sama jamono ji mais di ngeen xëri ci kanam ci jiite ci poste yi ci jiite wasatakunu tawaat naa ne dina nekk nadaama ak riccu lay nekk yawmal qiyaama bisu taxawaay ba ngir ñan ngara ñi ko ñi ci xër mu ne rawahu al-Buxaari mu ne bi al imaamu al abu abdillah rahimahullah soloo na ko laaj bu njëkk mooy est-ce que moom donga ko soloo ñu ne déedéet sëriñam jiitu woon na ko ci al imaamu ahmad ibnu muhammad Eh, ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi eh, waaye nag ko noon al imam bokku taalibe ba al eh, si al Abu Daawuda non Abu Daawuda solowul solowul bi <laughs> al imaamu an rahmatullahi alayhi moom moo ko solo na ko noonu al imaamu Ahmad rahmatullahi alal jami al imaamu Bukhari rahimahullahu taala ko ndi kitaabul ahkaam baabu maa yukrahu min al hirs ala buntu li nga xam ne moom moom nag moo def buntu yi lañuy sib tere ci xër ci li nga xam ne mooy jiite mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus muy shaykhul islam <laughs> cheikhul islam ango waaw imam ahmad moo ko doon waaye cheikhul islam muy ahmad ibn abdillah ibn yunus ibn abdillah ibn qays at-tamimi abu abdillah al-kufi rahmatullahi alayhi qala haddathana ibn abi dhi'b mu ne ko ñu nettal moo ibn abi dhi'b di muhammad ibn abdirrahman ibn al-mughira ibn al-harith ibn abi dhi'b xaritu imamu malik ñoom ñoo nekkoon fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakini afdalu salatu wassalam an Sa'id al-Maqburi mu jëlee ko Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi wa Abu Sa'id rahmatullahi alayhi ñi ne Abu Sa'd al-Maqburi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moo ko jëlee Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ad-Dawsi an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadama yawm al-qiyama xoola leen ci yokk imam indiw fa ni'matil murdi'a wa bi'satil fatima allahu akbar allah allah allah <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kon nga ne ah déglu rek fay yow bu yàkkati Seydina Abu Hurayra mu ne yeneen tubaab yi saa saa am nee na innakum dëgg-dëgg yéen satahrisuuna ala al-imaara mooy yeneen tubaab yi saa saa mu ngi yëgle loo xam ne xawagul. min amarati nubuwwatihi alayhi salatu ni mu ko waxe woon noonu la amee yéen di di ngeen xëri alal imaare ci jiite wasa takunu te dina nekk nadaama ak rëccu yawmal qiyaama bisub taxaay waayu fa ni'matil murdi'a allahu akbar fa ni'mat uskay ak a ci àddina bi al almurdia mooy kii nàmp yonent may saat dafa jël imaara melale ko kii nàmp ak kii fer mu ne fa ni'ma fa ni'ma almurdia euh, mooy ki nga xam ne fa ni'ma est-ce que almurdia ki nga xam ne dafa yor nguur faalewul dara di bànneexu ci nguur mais neex c'est neex si neex non attention parce que en fait ñun suñu classe yi nga xam ne bon bu dee sama bopp laa xam xamuñu nguur ñun euh, mën nañoo waxe waxu ay moo nguur nangam nangam mais ñi ci ne <laughs> nga xam ne yow boo ci nekkee sawaay xoolal nga ay ay jóge Sénégal bu dee réewu Sénégal la ñuy joxe dem Paris dem New York dem ci yor sa passeport diplomatique di wëndaalu ci ci ci bi mais c'est simple sa passeport diplomatique na dangay ñëw tey yaa ngi suba yaa ngi al ginnaaw suba yaa ngi Johannesburg te lépp alalu nguur gi la yow sa fifteen génn ci waaw bu dee nag yaay président moom daa dina koy neex ñu la sa avion bopp ngay tambaabal bu dee ne defoo ngir boo deful ngir askan wi ngir sa bopp mooy sa mbaamalu la waaw waaw lépp ñu la koy defal loo bëgg moom la gaa yi def waaw bu dee sayeen la <laughs> boo xam ne moom lekk la bëgg moom lépp lu mu bëgg ci lekk façon yam bëgg moom lañ koy laaj moom lañ koy indil ak ci façon yu naan ak façon yépp yu neex ak foo xam ne fa lay dem di bànneexu ci hôtel cinq étoiles yi nga xam ne dara loolu lépp lu muy fay dara la ci xamul waaw njabootam souci d'argent amatul day kii rek gaa kii mooy yow barrière bu xam nga pauvre daa bari ay barrière mooy am na yoo xam ne xelam moo koy tere mu koy xalaat waaw yow ko amul lu mu añee xelam moo koy ndagg xalaatu sawaay am na fee montre boo xamante ne ah cinq mille euros lay jar pauvre bi amul lu mu añee sa waay pat njëgu pat tëgo xelam mooy dagg bu bu bu ñuy wax naan fee dafay jaay tey suba am na promotion wàññi nañ ci vingt cinq pour cent moom xelam bokkul ci loolu da koy da koy da mais dafa bu ko dégg xanaa mu dégg ko noonu même bu ko déggee moom xam na ne loolu loolu c'est pas pour moom mooy barrière pauvre yooyu yow doo ko am ngay bàndeexu rek di gundaandaa taka noos waaw nekk rek sa bàndaxal mandaa di dem te bu dee kat caay-caay nga boo xamante ne biiru yàlla sa yoon newu ci nga nekk pré ab góor boo xam ne bu caay-caay nga nga xam ne façon jigéen ñi sàgg dañuy ak yëpp yow loo soxla dañuy def ndax lan yaa yor pouvoir yaa kii waaw mbon bunti mbon yi day ubbeeku ci yow nga topp sa bakkan waaw lu ne mooy yooyu luubal aladul yi ba pare di tooñ te du mujj fenn parce que yow yaay monsieur le président mooy nguur nguur nguur moo tax gaa yi danga foog ne c'est pour rien gaa yi di ci këttool ñi di yépp di rayante ñu les africains kenn dañu ko jàngal ku ci xasal mooy jàpp ne mbir mi daanaka yow yow réew mi il faut yow kese yaa fi war a ne doo bëgg gaa yi képp ne xaw na kii sax ndëg ndëg ndëg buggal ko parce que nguur moo neex waaw mooy moom la naan ni'mat ni'mal murdi'a ak a neex kii nàmp nguur gis nga liir bi di xiif lool jàpp weenu yaayam di ko di ko macc di nàmp ñi muy neexe ci moom ndax xiif googu mu ngi mel ni waaye gëjal lekk ñu tegal ko buurub cere ak ndawal yu ah gis nga nit ñi demee noonu mu ne ñamal morder nguur nag ci ci nekk nga xam ne mbiru bakkanam a ko topp moom kese lay ut te mu yor pouvoir yi wala poste yoo xamante nii DG boo xamante ne nii yow da ngay tiim kees yi di sax kese. waaw oto yu baax yi kër yu baax yi jën jël domaine yi di tongtongee suuf yi di tabax am ay château ay palais ay nangam daanaka bu jeex mu dolli beneen du doyal ay piscine fii nangam ki ay kii walla ni'mal murdi'a fa ni'mal murdi'a waaye wa bi'satil fatima ca ak ay bon ki nga xam ne bés bi nga xam ne nag la lu lépp di dagg bés biñ koy feral ne ko fer par force mooy léegi alternance am na neex na la naqari na la bëggoo woon mu am waaye nag moo am foo jaar bi ñu fi jóge <laughs> gis nga jamono jooj buy am gars yi dafa mel ni beneen monde lañ leen sóob mu leer na ko yi ma fi décrire te lii lu ndaw la ci ci ci xew ci ci nguuram ah. mu leer na ko noonu yépp tey lay jeex c'est fini irrévocable amul lu mu mën di def lu dul day dem te quelques jours a ko def wala ñu ñëw dagg ko par un coup d'état mu jeexle gis nga ni ni mbir mi ci moom tout devient sombre devant lui lépp lëndëm ci moom mu leer ko ne moomee yi mu amoon yëpp la gaa yi confisqué dara na amatu ko te gis nga nit bu tàmmee dund ci opulence googu il suffit nga dugal ko kaso mu commencé gis ci yaramam di développer ay maladies yoo xam ne masu koo xam mooy dëgg lay toog ñu ne dee na mooy dëgg bu continuer noonu léegi ñu ne dee na ci kaso bi day dee léegi parce que miinatul loolu daa dundul ñi neex neex neex rek la xam bis bi muy dagg bi satil fa bi wa bi satil fatima waaw ferga ferga nag mën na nekk dee bi nga xam ne uzkuru hazima al-lazzat manent way saa saa ne fàttaleku leen di tudd di bàyyi xel ki nga xam ne bu ñëwee bànneex yi da leen di damm mu ngi gis nga bu dee see ci waajooju wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saaqu bis-saaq ca kaw sax man raaq wa dhanna annahu al-firaaq waltaffati as-saaqu bis-saaq ilaa rabbika yawma'idhin al-masaaq falaa saddaqa walaa sallaa walaakin kazzaba wa tawallaa thumma dhahaba ilaa ahlihi yatamattaa awlaa laka fa awlaa thumma awlaa laka fa awlaa Allah <laughs> waaw wa dhanna annahu al-firaaq ah bés bi dee di ñëw bi'sati al-faatima ay way su bokkut mën a googu fer ca la mu la mu doon nàmp ci lu xaram mu war cee fer tey te defewu ko ci am tii bi nafs ci teeyu bakkanam ak dellu ci boroomam waaye dogalu yàlla miy deewe ñëw ci kawam rës mu xam ne tey lay dee wa qiila man ñu woo ana kan moo mën a mocc kan moo mën a faj ñu seet ak hôpitaux yu baax yi bu dee suñu réew ñu xam ne lëgéeyuñ ci lu tax ñu man leen yóbbu leen Val de Grâce à Paris di ut grâce te duñu fa am grâce bilieey waaw hôpital américain de Neuilly sur Seine dem médecin yi gën a mag tous mënuñ ci tous wa qiila man raq wa dhanna moom moomu ñu jagat-jagatee teg ko ci avion médicalisé jële ko en Afrique en Asie en ah, fu la neex indi ko foofee ci hôpitaux gën ci kaw suuf ngir ñu faj ko les médecins les plus réputés moom ci boppam xam na leer na ko du jor de wa dhanna annahu al-firaq dana tey lay taqale ko dund gi waaw ba aaya ba jeex wal taffati saaqu bi saaq ila rabbika yawma idhin ma masaq xam na ne tey ci boroomam lañ koy conduire waaye comme que li gën a ci ay mbiram mooy fala saddaqa wala salla nekkoon ci opulence rek li ko yàlla digoon newu ci tos waaw ay way kooku awlaa la ka faw alees koy wax <laughs> kon loolu mooy moom la yonent bay saasaam di wax naan fa ni'mal murdi'a wa bi'satil fatima allah nguura bopp waay waay voici le ruux dégg nga nit yaay tànn bu dee nii nga bëgg deewe nii nga bëggee waaw te affaire yi li ciy yéeme mooy gis nga boo fi defoon cinquante ans di nguuru li gaa yi wax di bànneew gis nga bés bañ la fay jële wallahi day mel la nga fa passé woon day mel ni benn rêve la woon léegi mu leer na yow li des sëg dund léppay naqari day ne gis nga da nga naan yu ma dundoon ci yow xam ne neex kese laa xamoon masuma xam njëgu mburu njëgu ceeb njëgu nàngam loolu masuma ko xam léegi tout ça c'est fini ay fu mu bëgg def taxaw di xaar oto di jël ay jagajaay ki taxa masuma xam loolu kooku noonu ñu nar koo dugal ci dund gu mel noonu moo tax gaa yi loo ci gis wala suñu réew yi dañuy transhumé ngir lañ bëgg lañ ñàkk fee ñu bëgg ñu bees ñi buñ duggee ci ñoom ah ñu amal bi si si lëf walla iyaadu billaah mel ni ay nag yuy màngaani ñu màngaan <laughs> walla iyaadu billaah kon yeneen bi aleyhi wassalaam euh, lëkkaale xadiis bii ak bunt bi leer na kon tere di laaj am su'aalil imaara te tànn bàyyi di laaj ay wilaayaat bu dee ne ràññeekuwul ci yow wala mu nekk loo xam ne aajo moo ko woote moo tax yeneen way saat saam kon wax saxaaba yi radiyallahu anhum ne ah yéen de sa tahrisuuna ala al imaara de bés dina ñëw ngeen di rëccu est mooy ñëpp mooy dina am waaw moo taxoon mu ne woon waa lansaar yi keroog ca Ji'irraana sa takuunu ba'di athara di ngeen sa talqawna ba'di athara di ngeen dajeeg loo xam ne ñépp ko bokk yéen ngeen am ci àq ñu xañ leen ko jox ko ñeneen wala ñeneen ñi aatimoo ko waaye bu boobaa na ngeen muñ ba ni ngeen di dajeeg man ci sama xawdu wa moo tax kenn dàqu leen woon nañ mun ansaaru rasulillah alayhi salatu wassalaam allahu akbar waaw wa sa takuunu nadaama yawmal qiyaama oh alxirs moo tax xirs gi lañ ci imaara di ko laaj xër ci ku ci xër bu ko jox mais ki koy laaj ka Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam waaw ka Seydina Usmaan ibn Abil Aas ne woon def ma ma jiite nekk imaamu samay ñoñ ci di leen jiite ak ka axi Sudaa kooku ñooñu ku mel noonu est kookee est ñooñee waaw waaye xër ci moo tax mu ne sa taxrisuuna ala al imaara waaw di ngeen xëri ci jiite waaw te day nekk nadaama de moo tax yonent bi alayhi salaam doon wax xadis boo xam ne al imaamul Bazzaar daal dina solo ak al imaamu Tabaraani comme ni ko al imaam al haafiz ibn Hajar solo mu ne bi sanad bi indi ci Fathul Baari bi muy sarh xadis bi mu ne bi sanadin sahiih an mi ngi gisoon al Ashja'i waa Ashja' fuñ bokk. ci Ghatafan <laughs> mooy seen maam bi gën a Asja ci sëtam yi la bokk al Asja yi mu ne yonent bay saasaam nee na gis al imaara awwaluha malaama wa thaniha nadama wa thalithuha adhabun yawm al qiyama man adal waaw mu ne gis jiite imaara tàmbali bi tàmbali bi malaama am ŋàññ lay doon ci diw de waaw yaraange lay doon ci nit te ko ko yor wasaaniha ñaareel ba nadaama ak rëccu lay doonaat te ñaareel wa salisuha mooy da ngay fii ci àddina bala ngaa dee boo koy dóoru yor gars yi commencé laa ŋaññi ndax li nga doon wax gisuñu ci tous ba pare ngay nekkal sa affaire kese dox waaw mais affaire ña la faloon kenn dara doxu ba pare nag boo demee nag ba muy waaj a ngay rëccu waaye rëccu gu mag yawmal qiyaam lay nekk mu ne wax wa saaliha saalisuha waaye ñetteel bi rawatina yawmal i'zaabun bugal lay doon yawmal qiyaama boo ko doxal ni mu war a dox foo jaar loolu dina dal sa kaw illaa man adal lu dul koo xam ne ba ko dafa dafa dafa jub ci mbir yi jubal mbir doxal la tax poste bañ ko jox njiit gañ ko jox mu doxal ko nam ko war a doxale te yàlla tax lu dul kii rek lii lay doon ci yow waaye al imaam at-Tabarani soloon ci al-Awsat ba léegi ci riwaayatu Sharik mu jël Abdallah ibn Isa an Abi Salih an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Sharik nee na nag man xaw ma parce que Sharik daa bariwul mu doon juum mu ne man xaw ma nag est ce que da koo mu ne al imaara imaam Seydina Abu Hurayra ndax da wax ne yonent bay saa ba ko xamatuma <laughs> mu ne al imaaratu awwaluha nadama wa awsatuha gharama wa axiruha adabu yawm al qiyama al imaara gis nga njiit daal awwaluha njiit njaal beenam nadaama ak rëccu lay doon wa awsatuha loolu mooy ci tane ah sax ki nga xam ne mooy dof doflu bu newee ci biir dina xam ne ah bu xoolee boppam ci seetu war naa am kersa te ne man de gaa yi surtout bu gaa jàppee di la tegal sa discours démb ya <laughs> vaar la di la rimeek saa su <laughs> naan wax waxeet yi moom waaw saa su ne ñu tegal la nga doon wax daan ay gouvernance transparent nangam ak gouvernance irréprochable ba pare yow ay délits rek ngay def lépp loo doon dale que la jiitu woon yow ya yow lu raw lool yaa ci nit ñi di tegal sa discours démb kooku bu wéetee lool dina ko xaw a tilté tuuti dina xaw a bu dee nit la même bu dul nit sax di dox doxlu lool dina ko xaw a traversé quand même mais da koy fële fële waaw. bu ko defee nag mu ne kon awwaluha nadaama ak rëccu la wa awsatuha gharama digg ba mooy ak pertange lay doon waaw ak pertange dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lay doon mu nekk ab dette boo xam ne yow da ko war a fay te di nga ko fay ndax yaa fi jëloon engagement yoo xam ne joxe woo ko laa ilaha illa waaw waaw wa axiruha mujjanteel ga azabun bugal lay doon yawmal qiyaama bisub taxawaay ba pour ki nga xam ne doxalu ko ci yoon waaw kon nag mu ngi noonu allahu akbar allahu akbar moo tax ba léegal imaamu Tabarani solo ci xadiisu Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu mu yëkkati ko ba ci yonent way saa saa mu ne yonent way saa saa mu nee na ni'ma shay al imaara liman axadaha bi haqqiha waaw mu ne ëskay li nga xam ne mbir ma nga xam ne mooy njiit ngir këka jël ci àqam ak daganam doxe ko ni mu ko war a doxe wa bi sa shay waaye cim aka bot li nga mbir ma nga xam ne mooy al imaara mooy njiit waaye li man axadahaa jiite ngir ne ko ka ko jël bi gayri xaqihaa jëlewu ko ci àqam takunu alayhi hasratun takunu alayhi hasratan yawm al qiyaama day nekk rëccu ci kawam moom mooy bisub taxawaay ba Allahu akbar loolu mooy lan mooy ki nga xamante ne nii waru koo jël li ñu waxoon rek soit par faiblesse soit par compétence ah incompétence wala ñàkk ragal yàlla wala ñàkk koo mën a doxe ay am faiblesse ci ñenn ñi kooku noonu moom la lii li dal waaw day nekk xizyun wa nadaama comme niñ ko gisee ci sayna Abu Zarr radiyallahu taala anil jamii kon nag mu ngi noonu allahu akbar hein kon xadiis bi ah waaw mooy xër xër gi moo ci baaxul xër ci jiite fu la fekk voilà foo moo tax façon yu mel noonu nga xam ne dañoo ëppal teg dañuy nekk fii ba pare jàpp ne ñoom ils sont déjà président de tous les gars ñoo jiite lépp te falaguñ leen dara ñu jàpp ne bu fi diw jógee moom ñun kese la war a doon xër gi waaw kooku boo moytul sax dara la ko yàlla du jox waaw day xool leen ko rek. waaw ah, day sonn sonn kër kër ñër ñëri lu nekk mu def ko may doom tus walla iyaazu billaah te looloo gën parce que kooku boo ko joxoon <laughs> kooku moom <laughs> ah, kër duggoo dugal ci tool <laughs> moo ko tane waaw waaw akramanallah yal nañu yàlla teral golo bu dugg ci tool moo koy tane bu boobaa wala siiru moo xam ne daa dugg ci benn pulaa yi di damm loosu ginaar yi di xottee ka dem moo koy tane lépp lay yàqaate waaw wal iyaazu billaah ndax xërëm waaw ba pare nag mu nekk ak yow yawmal qiyaam fa nga xam ne moom xaytu laa nadaama mooy nadaama jariñu fa dara waaw moom moom rëcc moom regret yéeg yooyu yëpp yawmal qiyaam c'est trop tard waaw yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi waaw bés ba nga xam ne tooñkat bi day ŋànk ay loxoom lay boole àddina bi moom boo rëccu da ngay jël sa benn baaraam sax màtte waccax sànni waa yawmal qiyaam ah gis magum jëm jàpp loxo yi lay mat waaw yaqulu yaa laytani ittaxaztu ma'a rasuuli sabiila waay waay ka neexoon ma jàppoon yoonu yonent bay saat saat bii mu ma waxoon ci xam naa sama bopp ne manuma see jaar manumaa yor lii ma ma noot sama bakkan bàyyi di jiite ñaari nit te xamoon naa ne manuma ci dara waaw allahu akbar yaa waylataa ay waay woo naa sama toskare laytani lam attaxil fulaanan xayra di ma doon wax mais te te te habilité a ah. lo yow te nangama ah. allahu akbar yow bu dee loolu wala tawalla yanna maala yatim yi alalu jirim sëy na Abu Dar la ko yeneen twe saa saa wax waaw ku manul loolu nan ngay mën a yore alalu jirim manoo ko gérer nan ngay gérer euh, budget réew wala budget quartier loolu yabaate la yow benn jirim képp nga yor alalam manoo ko nga xam ko parce que yow wóoroo parce que am na ñoo xam ne en fait nañu am ak mbaax ci côté yu bari waaye boo duggante ñoom côté alal la Seydina Ali eh, Omar waxoon waaja <laughs> ah naa bëgg kii da ko ëndi ngir mu mu ne man xaw ma seedeel la seedeel ko mu ne man xaw ma ko mu ne ko. mu laaj koy mbir est-ce que kii mooy sa dëkkandoo bi nga xam ne sa dëkkandoo la mu ne ko déedéet mu ne ko est-ce que mas ngaa ànd ak moom tukki mu ne déedéet mu ne est-ce que mas ngaa jëflanteeg moom ci wàllu xaalis mu ne ko déedéet mu ne ko demal nga uti ba keneen ko la xam kii xamu la waaw hal amalta ma'ahu bi dirham wa dinar nit ñu bari lool la il suffit nga jëflanteeg ñoom côté alal xam ne vraiment foofu des na waaw des na bu baax foofu moom ñu fa réussir jamono jii ñu nekk waaw waaw alal joojee du alal jee yàq seen diggante ne mooy imaara du loo xam ne en en soi la moo baaxul mais ka koy jël yéene ba mu ci am ak lam ci man est ce mën na ko mën ko c'est ça loolu mooy déterminer moom lam ci am résultat ya muy am ci lool waaw bu dee maalu yatim ah ndax dafa garaaw alladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naara sa sayaslawna sa'ira la waram bi wax ñi nga xam ne ñooy lekk alalu jirim ci tooñ waaw joxewuñ ko niñ ko war joxe traité ko daal di koy gérer nañ ko war a gérer ñooñ na leen leer ne ñoom li ñuy lekk seen biir ñu naan paa bi waaw yow waa xaritam bi gaañu rek ah, mu daal di denc seen yaay comme que ay xale la ñoo xam ne ñi ay deux ans cinq ans ndekete yoo oh, seen miraasum baay mi ci góor gi tedde waaw wala teddut sax ci lay alkooka yi muy dee mu jënd bool bolol wala oto bu baax waaw di taxawaalu di lekk lekk bu neex ndekete yoo seen alal borom bi ne kooku di lekk lu seen ñii lekk alalu jirim ci tooñ lekkuñ ci seen biir lu dul sawara wa sayaslawna te xel seef nañoo dugg ëllëg sa'ira sa'ir kon bu dee koo xamante ne nii faiblesse am ragal yàlla am na waaye daa faible ci mbir yi ba yoretway sasa mu ngi seen Abu Zar ne ko wala tawalla yanna maa la yatim yow lan ngay xalaat yow ni nga xam ne yaa gina tey tayaa took ne manoo ko ngay laaj loo xamante ne nii ay charge la yoo xam ne bu ëllëgee nay nekk li nga xam ne ci yow nadama hein nekk li nga xamante ne nii ni xizyun nekk loo xamante ne gàcce lay doon ci yow waaw yawmal qiyaama bésub taxawaay ba kon nag yal nañu boroom bi muccal yal na boroom bi def mu ubbil ñu xamal ni suñu bopp ñu xam li nga xamante ne nii ndax ku xam sa bopp xam sa borom waaw ku xam sa boroom dëgg sa bopp dëgg di nga xam sa borom waaw boo xamee sax faiblesse xam sa borom moo am kàttan nga dem ci moom doo xamee sax ñàkk xam dara nga xam ne sa borom moo xam nga dem ci moom ñaan ko mooy lépp mu defal la xam ne la xawla wala quwwata illa billah te nit ku nekk la yukallifu llahu nafsan illa wusaha borom bi gàllul benn bakkan lu dul la nga xam ne mooy yam ko jox ak lam ko yaatalal kon nag ku mu yaatalal imaara nga man ko yor yàlla tax kooku mooy ki nga xam ne moo ciy texe kanta moom mooy ki nga xam ne adda axadaha bi xaqiha wa adda alladi alayhi fiiha kooku moo ko jël ci àqam te moo joxe wala mu toog ba gaa yi ñëw ne ko lañ koy jox wa adda te mu joxe alladi alayhi fiiha la ko ci war ci loolee kanta ak ku ci xër jël kooku na leer ne kooku nadaama wa xizyun wa ganaama yawmal qiyaama lay nekk kon nag ci kaw noonu ci la al imaam jeexale bunt bi walillahi alhamdu wal minna bii di ñëw ñu gis bi ci tegu